atatashaabahu alaynaa way eh. waaye yow nag yi dañoo kii koy eh. lañoo dañoo jaxasoo ci ñun dañoo niroo waaw ba ni nga xam ne la leen ciy fekke suñu borom ne wa dabahuha mujj ko de def mujj nañ ko def waaye tuutee de sax xawoon nañu ko nar a bañ a def parce que borom bi parce que shaddadu fa shaddada allahu alayhim waaw dañ doon taral borom bi taral mbiri seen kaw waaw dañ doon taral borom bi taral mbiri seen kaw comme li Seydina Abdallah ibn Amr waxoon keroog ne yonent bi alayhi salaatu neexoon <laughs> waaw ma jàppoon ci li nga xamante ne mooy ruxsatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wasalaam bi ma naan wooral lii <laughs> waaw mooy ñetti fan yii mu ma jëkkoon a wax ay way aka neexoon ma ma yemoon mooy bari laaj yoo xamante ne amul leen njariñ lu ñu leen serent wax bari ay laaj lu ñu leen wax ñu laaj yeneen ñu taral ah borom bi taral seen kaw mbir yi voilà ba moo taxit xaw nañoo dee laata ñu koy def te ñàkk nañ ci alal ju bari te am na xadiis yu ñëw yuy leeral comme ni ko ñoom al imaamu Tabari rahimahullah loolee yonent bi alayhi salaatu wa salaam jëla ko ci yonent bi wa salaam yenn yi ci yenn saxaaba yi radiyallahu ñu ne buñ defoon benn bi bu lañ leen di koona wax jeexoon na waaw mooy ne loolu doon na leen doy waaye kon kasratu am na yeneen ak yeneen yoo xam ne ngir bañu guddal mu ne waxtilaafuhum ala anbiyaa'ihim ak wute guñ doon wuteeg seen yonent yi xoolal waa banu Israaïl keroog ah bi leen borom bi muccalee ci Firawna ñu jéggi mu ñigal leen ñu sant yàlla wadxulul baaba ñu dugg buntu bi wa qulu hitta gaa yi naan habbatun fii shaara yéen seenu yonent leen dugg leen ngeen wommatul seen borom toroxlul seen borom sant ko tamit yàlla borom bi nga simpil ñu suñuy bàkkaar ñu naan xabbatun fii shaara <laughs> waaw ab gub ci pepp ci gub fii sha'ira ci beneen riwaaya la borom bi ne leen jël leen téere bi gaa yi bañ ba mu yëkkati li nga xam ne montagne bi ne leen jël leen ko wala bu dóor ko seen kaw ka wax wax wax tilaafuhum ala moo tax loolu c'est tellement grave xam sharia di lu di def lu la neex loolu bokk na ci calamité wallahi ci nga xam ne ay ay teer ay alkade la waaw waaw <laughs> moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam wax ñu loolu wa ixtilaafuhum ala léegi nag mu ne fa idaa amartukum fa idaa nahaytukum an shay'in fajtanibuuhu bu ma leen teree dara na ngeen ba amul pare wu ma de gis nga te ba bàyyi parce que mooy bàyyi la ñépp mën a bàyyi ay miin naa kool mees naa kool da ngay ne psychologiquement je ne suis pas prêt loolu yoo xam iblis la iblis la wax loolu di def lu bon ñu ne la baal man nga koo bax man nga sevre waaw alfiton daal di nekk koo xamante ne nii da ngay fer ci lu bon man nga ko ñépp ko man ndax bala waaw parce que bu ma leen teree dara baleen moo na amul nga naan pare bu ma non saay bàyyi leen ba ma àggale lii déedéet baleen moo tax defu ci xaarale boo ngeen man déedéet mu ne waaye wa ida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum waaye bu ma leen digalee mbir na ngeen ci dikke ni ngeen ko mane parce que lii jëf la te ju ñépp a mën jëfandoo la même chose moo tax boroom bi ne woon fattaqullaha mastata'tum waaw waaw ragal leen yàlla di takkook digalam yi tey sori tereem yi te moom kese tax ku nekk na ko mane loolu mooy firi haqqa tuqaati te loolu mooy li gën a dëgër ko def comme li leen na boroom xam-xam yi di wax naan li boroom bi ne yéen ñi yàlla ragal leen yàlla haqqa tuqaati dëgg dëgg ragal ko ñu ne xar yi bële fattaqullaha masataatum ragal leen yàlla seen kem kàttan dafa fool li bële fool liwu ko da koo gën leeral mooy haqqa tuqaati ñépp yemuñu ci ñépp xam nañ ne yonent bi salaam ak yàlla wax na ko gaa yi gis nañ ko. inni axshaakum lillah wa atqaakum la maa leen gën a ragal yàlla te maa leen gën a dëppoo ak ay te ay ndigalam te jim leen a sori ay tereem kooku xam nga ne yemul ak ñun kooku haqqa tuqaatihi manu la yem ak ñun loolu nag jël ko ci kenn ku nekk waaw Seydina Abu Bakar haqqa tuqaatihi melu la keneen haqqa tuqaatihi Seydina Omar melu la keneen Seydina Usmaan Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-ghaalib radiyallahu anhu melu la keneen ñi ci suuf kon nag bi mu ngi doon haqqa tuqaati yonent may saat saam kon waaye bu ma leen digalee na ngeen def comme que jëf la ñépp mënuñoo jëfandoo la même chose alors ko bàyyi moom dele si ñépp a mën a dele bàyyi waaw waaye lii nii bu ma leen digalee na ngeen def li ngeen ci man bu dee digal la boo xam ne pour farata la day nekk farata am na digalu yonent bi saa sax parce que amru rasulillah sallallahu alayhi wasallam waa usul dañ koy toppatoo est-ce que digalu yonent bi alayhi salaam yépp ak tereem yépp ñoo yem même niveau. déedéet waaw lawla an lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaaki ma'a kulli wudu' aw ma'a kulli salaat waaw bu ma dul woon. bañ teg coono de sama xeet konoon te kon dinaa leen digal ñuy socc ànd ak bépp jàpp wala bépp julli waaw ak yi nga xamante ne ci la ne sallu qabla al maghrib rak'atayn nim ne ci sahih imam muslim sallu qabla al maghrib rak'atayn sallu qabla al maghrib rak'atayn liman shaa waaw julli leen avant tàkkusaan mooy bu ñu noddee laata bu dee ne dañuy nodd après imaam bi du julli ci saate julli laata ñuy julli timis ñaari rakk julli ñaata ñuy julli timis ñaari rakk julli leen ñaata ñuy julli mu soob waaw léeg-léeg bu digal digal yoo xamante ne nii daa am qarina luy wane ne digal bii du xatman du loo xam ne farata la waaw waaw am yoo xam ne nag dañuy xam ne lii farata la waaye bu duñ ko waxee ci luñ joyal al amru yaqtadil wujub loolu moo tax dañ koy jële ci hadis bii kene bu digalee digle lu ñu joyal d'une manière absolue li muy tekki mooy ne loolu farata la ba dalil buy ñëw di wane ne lii kat farata dañ koo sunna la dañ koo sopp comme li man sha abim teg ki lañuy xamee ne kon julli jooju noonu ñuy julli ñaari mu ne julli leen ko du farata sinon bu ko ndiwul day nekk farat waaw wala bokk lu war waaw dañuy gis taarif waaye même bu ko ndiwul manoon nañu gis ne bo wax na feneen ci yeneen xadiis ne borom bi kat li mu farataay ci mooy xamsa salawaat kon ñu xam ne bële kon saarifam mooy lii mooy bi ne li lii dindi ne du du wuju du par farata mooy le fait mu ne juróomi julli kese la borom bi farataay ci yéen dañuy xam ne kon ah bu nee julli leen avant timis bu ci dugal woon li waaye nañ bàyyi boobu ndax bu dugal na ci li man sha nañ wax loo xam ne jege woon nañ gisoon nañ ko fan yee bi ñuy wax ci wàllu witar aw tiru ya ahlal iman wala ya ahlal islam yonent ma ne saab sa am ne witar leen yéen waa ngëm yàlla waxoon nañ la xanafiya yi rahmatullah dañ ne waajib la mais du fard waxoon nañ la fekkantal bi ñu def diggante fard ak waajib fard fard moo gën a farata moo gën a fort waajib mooy lu la mais moo gën a moins fort am am léegi la ko waral ndax farata daa am dalil moom daa nekk dalil qat'iyya yoo xam ne liñ naan farat ba dalilam ay tegtalam dafa nekk yu ñu dogg ci alquran ak loo xam ne mutawaatir alors que waajib comme awtiru qabla ya ahlal iman loolu noonu awtiru qabla subh wala yu mel noonu ahadis yooyu loolu noonu du mutawaatir amul dëgëre yi moo tax waajib la alhamdulilah waa jumhuur ne mukk du waajib min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila rahmatullah alayhim lu koy wane parce que dafa am saari dëgg la yonent bi alayhi salaam ci luñ joyal bu diggalee day wane ne farata la illa idha sarafahu sarifun an al wujub ila al istihbab bam def bu dee daa am lu ñëw toxal ko ca war ga yóbbu ko ci lu ñu te ci lu ñu lu ñu sopp te fii am nañ saarif ñu ne leen lan mooy saarif bi mooy moom bi wax kaw kaw bi xamsa salawaat ak Seydina Muaaz radiyallahu ta'ala anhu mooy kaw kaw bi ñëwoon ni lañ ko gis Seydina Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu moo ko nettali mu ngi ci saxiix yi ñëwoon yonent bi alayhi salaatu salaam di ko laaj yi nga xam ne daal moo war ci moo farata ci moom mu wax ko juróomi julli yi mu ne ko ak koor yeeg yooyu saa bu ko waxee mu ne ko est am na lu ma war lu dul lii mu ne ko déedéet illa an tatawwa am na lu ñu waxoon côté bopp diggante maalikee yi ñu jàpp ne est ce que istisna munfasil la wala munqati' ba nit ki bu duggee mooy lañu ñu settee eh, ci jaamu yàlla yenn est ce que da koo force la mu war koo continuer wala déet gisoon nañu masala moom diggante ulamaul ahnaf wal malikiyya ko côté min janib wa ulama ash-shafi'iyya wal hanabila min al-janib al-ukhra loolu gisoon nañ ko ci geneen wàll gi bi nga xam ne ci la ñuy gis eh, eh, ku dugg ci genn jaamu yàlla est ce que mën nga ko da nga ko par force da nga koy continuer ki woor wooru naafila est ce par force da ko war a continuer wala déet gisoon nañ lool léegi ñoom ñu ne am nañ saar luy dàq awtiru qabla ya ahlal iman awtiru ahlal iman këne du farata lan mooy xadiisu kaw kaw boobu ak xadiis Seydina Muaad bi ba mu ko yónnee Yaman radiyallahu taala anhu ne ko waa woo leen ba mu leen ko waxee woo leen ci shahaadatu an laa ilaaha illallaah loolu buñ la ci toppee nga ne leen nag borom ñoo farataal ci yéen juróomi julli ci bés bi ci bëccëg gi ak guddi mooy ci jour bu doon ne witar farata la kononte kon dina leen wax ñu boole ko ci dina ko wax ne loolu ci la te waxu leen ko kon loolu al mutlaq yaqtadi al wujub moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne kon digal boo xam ne ñu joyal day wane ne farata la moo tax bu ma wa iza amartukum bi amrin ci mbir fàttu min fu man mas mastata'tu li ngeen ci man na ngeen ko indi waaw waaw waaye an-nahyu al-mutlaq yaqtadi at-tahrim mooy eh, tere gu ñu joyal day tegtale loolu lañ koo xaraamal ba xaarif ñëw luy wane ne lii kat du lu xaraam waaw waaw bu saari eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere mbir ci lu ñu doyal lay wane ne lii dafa xaraam wala taqrabu zina bu suñu borom ne texte alquran yi bu leen jegee njaaloo loolu dañ ci xam ne njaaloo dafa xaraam waaw bu nee wala taqulu eh, eh, bu leen lekk amwaalal yataama innal ladina yaquluna amwaalal yataama zulman ci loo xamante ne ni dañuy xam ne yooyu façon yooyu dañuy wane ne lii dafa xaraam parce que tëkkunu ci ak safara innamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran wa sayaslawna sa'iira waaw waaw ak yooyu yépp yi nga xam ne day am ay kere ah la tushrik billah waaw bul bokkaale yàlla dañuy xam ne loolu dafa xaraam waaw kon yooyu ci sunnaat yooyu yëpp saa ñëwee dañu xam dafa xaraam ba mu def bu dee daa am ñuy wane lii nga xaraamoon waaw génne ku ci xaraam comme la yonent leen tere xam nga doon tere bu ñu rendee xar yi wala hadaayaay yi tabas ñu denc yàpp wi lu ëpp ñetti fan da doon tere parce que jamono yooyu daa amoon ak ñàkk ak décor nit ñi sonn mu bëggoon bu ñu rendee bu kenn garder sa xar. sa yàpp lu ëpp trois fan ñetti fan waaye biñ demee ba loolu saa jeexu mu ne maa leen digaloon loolu ci saari ci sawaari fi sawaari fii la yiy dindi ah yi nga xam ne ñooy toxal àtte bi ñu xam ne ah lam tere woon kat kon nekkuloon loo nekkatul loo xaraam léegi jóge ci xaraam ñëw mu ne maa leen ko tere woon ana maa leen ko tere woon léegi man ngeen man loolu deñ na comme li mu waxoon maa leen tere woon ngeen di ziyaare bàmmee yi léegi ala fa zuruha léegi day leen ziar bàmmeel yi ndax day fàttale nit ci àllaxira waaw waaw ak yu bari yéen yoo xam ne sax da koy kere waaw ñu xam ne lii yeneeni texte wane ne lii nii jublu ci ak xaraam waaw <laughs> laa yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri wa huwa junub non la la la yabulu waaw laa la laa yaboolu laa ya laa yaboolu euh, ahadukum laa yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im laa yajri wala wa huwa junub <laughs> waaw bu kenn sangu hmm, ci ndox ma nga xamante ne nii ad-da'im dafa taj waaw te waajooju fa huwa fekk moom junub daa nekk koo xamante ne nii dafa am Euh, dafa am euh, euh, nu mu tudd janaaba waaw laa yabulan na tam laa yabulan na bu kenn ci yéen daldi néewal fil ma'i da'im alladhi laa yajid thumma yaghtasilu fihi min al janaaba waaw bu kenn ci yéen daldi néewal ah ci ndox moo xamante ne nii ah dafa Ah dafa dafa dafa takk ba pare mu ñëw digi ah nga xam ne dawul summa yaxtasilu fiihi mu ci mu ciy sangu minal janaaba ca riwaaya imaam Abu Daawud ah mu ciy sangu méewal ci ndox mi takk loolu noonu kon loolu la loolu bo borom xam-xam <laughs> xam ne dañu ne bon loolu xam nañ ne comme Maliki rahmatullahi seen wax gën a dëgër insha Allah ma ne euh, loolu ak kibeel lañ ci jublu bu dee ne ndax loolu bu dee dox la boo xam ne dafa bari bu dee Shafi'iyya yeeg xanaa bi lay dañ ne qullatayn ndax idaa balagha al-maa'u qullatayn lam yahmil al-khabath waaw ke ndox mi bu dee ne dafa mat ñaari qulla moom moom moom du yenu sobe imaamu Maalik rahmatullah alayhi ak taalibe mi jàpp innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay waaw innal ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi waaw ndox dafa laab tey laabalaate dara du ko sobeel ak ndox dafa so dafa laab al ma'u tahir tahurun illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu bi najasatin tahduthu fii ndox dafa laab tey laabalaate lu dul bu dee dafa soppeeku xet ga wala caf ga ga wala couleur ba à cause de sobe boo xam ne daf cee rot ñu ne nag gis nga ndox moom waa ji ci bu dee dafa bari mu tuur ci ndox mbir mi du du du feeñ ñeneen ñi ma sa Hanafi yi ne mooy mutabahhir foo xam ne boo yëngalee benn côté bi beneen côté bi ondu ondulation yi du dem ba foofu loolu bu dee bu mel noonu garaawul ku nekk nag ko jàppe mais bu dee wax ci gën a dëgg Maliki yi mooy loolu kon dañu koo sib te pourtant yonent bi alei saat salaam dane laa yabulanna ngalawaay bu mu saw bu mu mbéewal bu mu tiiru ndox ahadukum kenn ci yéen fil ma'i da'im alladhi muslim minhu mooy nga tànk ci ba pare naan dañ ciy sangoo ginnaaw bi nga ci mbéewalee comme yooyu pourtant tere la waaye dañu am yeneen saarif leneen luy wane ne ah tere bii kat du tere xaram lu ñuy ak ci biir la yem yooyu nag il faut ki ko man mu jànge xam waxu boroom xam-xam yi fan la texte yi usul ak yu mel noonu ba xam ne lii ak texte yi tamit ndax bu dee wëroo texte yi masala ba texte ya cay wax peegoo ko sawaay ba léegi man nga cee juum kon nag mu ngi noonu ndax man nga gisub digal naan gaa yi farata la ndekete yoo am na leneen luy wane ne mbir mi du farata kon nag ida amartukum bi amrin ma leen digalee mbir daal fatu na ngeen ko dëkke minhu ca loolee mastafatum lu ngeen am lu ngeen man waaye bu ma leen teree na ngeen bàcci saasi moo tax ku mel ne al imaamu al imaamu al hafiz ibnu rajab al al al al hanbali ci jaami' al ulum wal hikam bi muy shara euh, euh, al arbaina mais euh, mooy moom xamsiina hadiisan la dugal ah <laughs> ah boobu Eh. mu ne kon nag lii li nga xam ne moo ràññeeku ci way ngëm yàlla bi jullit bi wommat mooy ne yittewoo alhamdulillah lan la yittewoo li borom bi wàcc ci ay ci alquranam ak yonentam alayhi salaatu wassalaam te mu yulli dayok coonoom ngir am compréhension bu dëgër ci loolu xam ci xam-xam bu xóot tamu ci yem waaw falladi yata'ayyanu ala almuslimi al-i'tina'u bihi wal-ihtimamu an yabhasa amma jaa'a an illahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam thumma yajtahida fi fahmi dhalika wal-wuqufa fi fahmi dhalika wal-wuqufi ala ma'anihi thumma yashtaghilu ha bitasdiqi wala summa yastaghila bitasdiqi bidhalika in kana min al-umur al-ilmiya wa in kana min al-umur al-amaliya badala wus'ahu fi al-ijtihad fi fi'li ma yastati'uhu min al-awamir wa ijtinabi ma yanha anhu fayakunu himmatuhu masrufa ha fayakunu himmatuhu masrufa lil-kulliya ila dhalika la ila ghayrihi wa hakadha kaana xaalu asxaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa taabi'iina lahum bi ihsaan fii talabil ilmi naafi'i minal kitaabi wa ci wéy ngëm yàlla bi mooy bu mu di lëñbët yoo xam ne xewagul ak di sonal di laaj yoo xam ne alors ko war ci boppam xamagu ko moom li ko war na yittewoo xam àtte ci alquraan ndawam dindi ko ci sunna te leeral alquraan mu góorgóorlu ci am ci xam-xam bu xóot dégg-dégg bu xóot tamu yem ca maanaaya bu paree na góorgóorlu yittewoo di dëggal loolu le bu dee ci mbir la yoo xam ne ci wàllu xam-xam yu ñu war a xam la mu fexe xam ko te dëggal ko ni ko yonent ba lay saa saa waxee ni ko boroom bi indi bu dee ne mbir la yoo xam ne yu ñu war a jëf la mu mu yulli dayok coonaam góorgóorlu ci def li nga xamante ne nii moom nam ko mane maa yastati'uhu comme li mu wax la mu man rek minal awaamil ci jëf yi waaye wajtinaa bi muy teet sori maa la nga xam ne nag yanha anhu moom la ash-shari'u ah yonent bi alei saatu cere bu ko defee mu nekk himman yitteem lépp mu nekk loo xam ne da koy jëmale léppam rek ci lii mooy mbirum waaw mu ne lii nag moo doon xaalu saxaabaay yonent bi alei saatu salaam ak ñi leen topp ci yiw voilà ay laaj yu bari di laaj ngir laajal ko loolu gisoon nañu moo tax yenn saxaaba yi radiyallahu waxoon nañ la Abdallah ibn Umar bi mu nee waaji <laughs> way yonent ma lay saar saam daal istalama al xajar <laughs> ha waaye mais xanaa ha bu dee nit dañ ma bousculer sa puus ma mu ne ko yonent ba lay saa saa wër na kaaba gi daal fóon kii bi <laughs> alxajarul aswad waa ji lii ara ay ta yow in waay yow in waay yow nangam ak nangam mu ne ko hee <laughs> man daal di yonent ko <laughs> bi lay saa salaam daal di may wër kaaba gi daal di woo nga nan ma lan noonu xajarul aswad <laughs> voilà kon nag mu ngi noonu quoi ay laaj yu bari moom amul njariñ dangay ngay sonal sa bopp rek waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu hein te saxaaba yu bari jëli nañ ci ñoom yoo xamante ne ni yu mel noonu yoo xam ne dañ doon bañ li comme ni ko nent na saab saab waxoon moo tax laaj yu bari waxuñu la nag loolu nag tekkiwul ne yow ah kon man daal sama diine bu ma laaj déedéet déedéet li nga xamante ne danga koo war a xam ci sa diine war koo jëfe si da nga koy laaj kay boo ne kasratu masaa'ilihim ah wala kasratu su'aalihim seen laaj yu bari ya kon tax na du ma laaj déedéet waxul loolu waaw mooy yi nga war a xam borom bi yow atte yooyu leer na ba pare wax naa la lii moom mooy jamono jooju mais ba léegi nii kii laaj daa war a sàmmonteeg yi muy laaj warul di laaj ngir rey temps waaw di laaj ngir ngir amuser la la galerie déedéet na laaj ngir xam wala na laaj ngir yeete koo xam ne xamul wala ngir boroom xam-xam bi rappeler loolu nit ñi gin jànge wala ñoo xamante ne xam ne ni ñii xamuñu ko mu laaj loolu lële loolu kay est-ce que laaj yooyu kay laaj yu baax la yu gërëmoo ngoo ko wala muy laaj ngir rappeler ngir fàttali waaw ngir ñu rappeler affaire bi waaw wala muy laaj ngir lan gis na ñoo xam ne bu bàyyee jataay bi ñu pollué ko seen débat seen débat politique yi nga xam ne moom lañ nekk léegi saa su ne mu laaj ngir boroom xam-xam di ñu nekk ci loolu le ñu bañ a nekk rek ci yoo xamante ne nii kii lii la wax sàngam waa ñii walla ñu nekk fi rek ci yooyu kese déedéet. loolu moom yàq temps dëgg la toog ak boroom xam-xam amoon dara lu ngeen di wax lu ngeen di waxtaane yoo xamante ne ni yow say wax faju ci dara moom itam ay waxam ci faju ci dara ay commentateur passif ngeen. du ngeen ci acteur ci dara waaye wax leen li leen borom bi wàccee ak yooyu voilà loolu moo ëpp solo kon nag mu ngi noonu kon loolu moo tax li ngay gis saxaaba yi radiyallahu anhu doon bañ loolu noo tax saxaaba yi temps yi jamono yooyu Seydina Anas radiyallahu anhu lim ne ñun nag dañ doon bëgg ndax yonent bi saa sax ay laaj yu bari yoo xamante ne ci yu mel noonu da ko doon neexu ko woon voilà moo tax wa kaana yakrahu kasrata as-su'al wa qiila wa qaal wa <laughs> <laughs> yonent bi alayhi salaam dafa bañoon li nga xamante ne nii mooy wax ju bari yan ha mooy laaj yu bari ak qiila wa qaal nee nañu nee nañook nee nañ on a on dirait je pense que yow wax yëpp loolu dara leeru wa idaatul mal ak di yàq alal wa idaatul mal comme ni ne ci saxiixayni kon nag mu ngi waaw kon nag mu ngi noonu te waxoon nañ la sànq ki mu ne woon moo gën a rëy bàkkaar ci way way ci kaw way jullit ñi cause leen toor laaj loo xam ne kenn xaraamalu ko woon ñu xaraamal ko voilà moo tax ñoom dañ doon moytu yenn laaj yi ñoom saxaaba yi nga xam ne ñoo ne woon ci daara yi moo ñoo ne woon medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ndax xamoon nañ ne yonent bi sallallahu alayhi bëgguloon yenn laaj yu bari yi waaw mbir yi bu leeree moo tax nag na Anas ne ñun dañu doon yéem lool dañu doon bëgg hein ab kaw kaw boo xam ne bu am xel jóge ci kaw gi daal di ñëw di laaj yonent ba lay saasaam ñuy dégg muy tontu moo tax ñooñu yonent ba lay saasaam defalu leen woon restriction parce que ñii newuñ ci daara ji quoi dañoo yëngu fële di xam moo tax nit boo yoree daara di jàngale nga def sa daara ba pare nit ñi di laaj. xam ne ñi nekk ci daara ji di fi nekk tout le temps ñooñu waroo leen a yemal ak ñi nga xam ne occasionnellement lañ ñëw wala dañuy dóor a ñëw ñooñu xamul ñooñu seeni laaj même léeg-léeg bu la seen laaj yi bu xawee niru na teggin wala ak yooyu yow bu leen dugg di leen kii wala kenn du waxeetu ay non parce que kii day dóor a ñëw yorante nay sa sam kaw kaw yi fu ñu ñëwee xoolal mooy xutba ko wax nañ la keroog kaw yeneen tamit saa sama xutba rek mu taxaw ca buntu kii bi rek yuuxu mais yeneen tamit saa sama mais mais suñu suñu ñun ñu aw ku nañu suñu yoon yu dog ah, kon ñaanal yàlla mu kii ñoo <laughs> waaw dañuy ñëw di laaj Anas rek radiyallahu anhu mu ne ñun dañ mu bëgg lool am kenn jóge ci kaw ga am xel ñëw laaj yonent mi alayhi salaam ñuy dégg comme ni ko al imaamu Muslim ibnul Hajjaaji rahmatullah alayhi daal di wër indi boo xam nga aaya bi ah, hadith bi ñu gis am na yenn riwaay yoo xam ne dañ naan suñu borom ci la wàcce woon ne eh, eh, eh, yaa ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasukum yéen ñi gëm yàlla bu leen ci laaj mbir yoo xamante ni nii bu ñu leen ci tontoo buñ leen ko leeralee du leen neex mën na leen indil ak jafeñ jafeñ waaw ndax mooy li yàlla teewale saa saa wax bu ma ne woon waaw day nekk farata te bu nekkoon farata du ngeen ko man am na nag aaya boobu nag yeneen am na yeneeni euh, sababu nuzul yeneen yoo xam ne yu ci ñëw la ne lii rek euh, dañuy souligner lool ne loolu it hmm, comme ni ko al imam ad-Daraqutni rahmatullahi alayhi daal di solowee hadis bi ne wa qaala fiihi fa nazala qawluhu ta'ala qawluhu ta'ala yaa la ladiina aamanu laa tazalu ahyaa'an in tubda lakum tasu'kum suuratul maa'ida aaya 101 loolu mu ne loolu la aaya bi am na yeneen i wax nag yoo xamante ne dañ ne ñoo tax li nga xam ne mooy aaya boobu wàcc kon nag mbir maa moo taxoon ñoom ñu doon moytu yooyu mais kaw daal di ñëw. ak façon kaw kaw yooyu nga xamante ne moo ñëwoon taxaw na yonent bi alayhi salaam ne <laughs> ne ma tax saa yonent Seydina Anas maa ngi génn yonent bi yonent bi alayhi salaam ak génn ànd man ci jàkka ji dañoo génn rek dajeeg benn kaw kaw. mu naan yonent bi alayhi salaam ya Rasuulallah ma tax saa mais yonent salaam saa kañ la <laughs> yonent bi alayhi salaam ne ko loo ko waajal <laughs> kaw kaw bi ne man de waajalu ma ko dara. du bari koor du bari julli du bari koor lenn rek mooy sopp yàlla ak yonentam alayhi salaam mu ne ko al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyaamah yonentam alayhi ne ko nag xamal ne cam si nit ki ak kamu sopp ñooy nekk yow al qiyaamah Seydina Anas ne masu ñoo kontaan radiyallahu ginnaaw buñ duggee ci lislaam kontaan te toll ni bés boobu bi yonentam alayhi salaam waxee lool ndax man damaa sopp yonentam alayhi salaam sopp Abu Bakr radiyallahu anhu sopp Seydina Umar radiyallahu anhu di yaakaar ëllëg kon borom bi daal dinay booleeg ñoom benn bu dee ne xaajumaa jëf seen jëf waaw kaw kaw lay waaw kon ñooñu ñooy dafa am solo mais yeneen tamit sax saxaaba yi nekk Medina ñu ñëw di ko laaj ay masala yoo xamante ne mu leen koy leeral waaw waaw mooy du yooyu lañ ci ne ay. ba léegi nii laaj yoo xam ne ay laaj yoo xam ne jaru ko wala luñ leeral ba pare ngay ut ay complication mbir yu ñu wax ko mu leer nga nekk fi waaw bu dee nii bu demee nii nag waa lii lii lii lii ba tax yow affaire bi leeroon ci boppu mbooloo mi yëpp mu commencé euh, euh, ñàkk a leer ndax sa laaj yu bari yi ba gaa yi di am i dut yoo xam ne leeroon na seen xol mais sa laaj yu bari yi tax façon yooyu nag mooy yi nga xam ne ñoo baaxul kon nag insha allahu taala hadith bi ñëwoon na ci arbaina ya comme niñ ko tudde ne borom jaami'ul ulum wal hikam al imam al hafiz ibn rajab al al al hanbali rahmatullah alayhi daal dina koy shara hoofale kon insha allahu taala waxoon nañ ne hadith bi dina ñëwaat hadith mille deux cent soixante soixante-douze insha allahu taala kon ñu yem ni ah bii di ñëw ñu gis hadith numéro deux ah ba léegi kon eh, bala ñoo de <laughs> ban ban lëkkaale la am ak jàpp mooy digal gi ñu digal ñuy mooy ci di wattu sunna yonent bi alayhi salaam mooy doxalinam mooy lii doxalinam mooy lan mooy bañ a compliquer dund gi li leer ci sariya nañ ci ne texte yi leer nañ ci ne te bañ di lën bët au ak di di ñëw walla di compliquer l'affaire yi loolu mooy sunnaay yonent ma lay saa saa moo tax mu ne leen bàyyi leen ma rek fekk maa ngi leen di bàyyee li ma leen bàyyee indi lu ma leen àtte bu bees ndigal lu bees tere bu bees loolu téye leen ci ma leen jox rek waaw te ñu mooy ci sunnaam bàyyi mooy tëndiku mooy dundinam waxuma sunna bi naan bon bu ma ko defee ndax parce bu ma ko defee bu ma ko defee am tiyaaba bu ma ko bàyyee am bàkkar du ma am bàkkar waxuma la lool de waxoon naa la parce que lii nga xam ne da moo alak ñi leen jiitu woon lay al la alak xeet yi leen jiitu woon loolu mën xam dañ ko ci mukk mooy laaj yu bëree nii dafa xaram waaw waaw parce que lim nekkee bàkkaar ci gën a rëy bàkkaar indil toor way ngëm yàlla yi mooy ci laaj loo xam ne dara nekku ci woon mu laaj lu tax ñu xaraamal ko kooku koy xam nga ne kooku kay xam nga ne kooku kooku loolu kay bàkkaar jur man loolu kay man na nekk loo xam dañ naan dañ koo sikkat waaye waxtilaafuum ak di wuteeg ala anbiya seen yonent yi alayhi salaam mooy yow fu sariya nga bàyyi ko fi defi leneen mooy wute nga ak sab yonent kon mooy kon lan la ñu digal ñu wattu kon jàpp sunna yonent waaye salaam sariya bii di ko jëfe te yàlla tax te bañ a wuteeg moom ndax bu ñu mooy ñun suñu alkadee ñu gën a jege suñu mbaru tànk yal nañu di daal di jàppale ci ñu la ñu daal di muhaafada di jàpp di wattu li nga xamante ne nii mooy yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Allahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina